kon al imaam al xaafiz an-Nawawi ta ta'ala mu indil ñu li nga xam ne mooy ñaareelu xadis bi ba léegi mooy xadisu saydina wa mawlaana Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa arda ba léegi di ñu leeralal ñeneen ñoo xamante ne dañuy am darajaay martyr ñoom nag dañ leen di sang jullee leen defal leen loolu lépp bu dee seen koor c'est sangable parce que bu ki nga xam ne dinañ ko gis ci fii nii ñeneen ñoo xamante ne que kooku man nit ñi mën nañ ko sangam déet yooyu taxu mais mooy en temps normal kooku dañ koy sang voilà kon léegi kon mu indi li nga xamante ne mooy xadiis bi nga xam ne moom moo ci tegu euh, mu ne am na imaam Muslim moo ko solo muy xadiis mille trois cent cinquante-quatre mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ta'udduuna ash-shuhadaa'a fiikum qaaluu yaa rasulallah man qutila fi sabiilillahi fahuwa shahiid qaala inna shuhadaa'a ummatii idan laqaliil qaaluu faman yaa rasulallah qaala man qutila fi sabilillahi fahuwa shahid wa man maata fi sabilillahi fahuwa shahid wa man maata fi at-ta'uni fahuwa shahid wa man maata fi al-batni fahuwa shahid wal ghariqu shahid rawaahu muslimun rahimahullahu ta'ala kon mu indi xadis bii la ci teg muy xadis boo xam ne al imaamu muslim ibnu al hajjaj rahimahullahu tabaraka wa taala moom moo ko euh, moom moo ko solo mu ne wa anhu mu ngi jële ci kim jële woon saxaaba be ba léegi euh, xadis be muy abu hurayra radiyallahu anhu mawlana annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam neena ma ta'udduna shuhada fiikum waaye yéen ana lan ngeen di jàppee rek hmm? nan lan ngeen compter lan ngeen jàppe ne ñooy ay martyrs ci seen biir yéen yéen sama saxaaba yi xaalu ñu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam man képp koo xam ne faan nañ ko fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa huwa shahid waaw kooku moom shahid la waaw <laughs> waaw xaala ñoom daal kii rek lañ yeneen saa sam ne kon de inna shuhada ummati idan la qalil lii kese yéen kii kese ngeen jàpp kon de mooy sama sama euh, euh, martiru xeet yi de kon de ñoom néew nañu bu dee ni kii kese la ki ñu faat rek ci toolu xare kooku kese kon noonu te bu doon ne noonu la demee de kon de néew nañu waaw <laughs> ah. ah mu ne xaalu léegi nag saxaaba yi kon war koo mën a laaj nag ah ne ko ah kon yonent ba ñu ne ko waaw ñu ne ko xaalu ñu ne ko faman ya rasulallah waa kon yonent bay saa saa waa kon kan la yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa waa ñeneen ñan ñoo ci tegu ci kii nga xam ne ñun moom kii lañu ñu xamoon waaw ah. qaala mu ne yonent bay saa saam ne ne man qutila fi sabilillah ne man qutila fi sabilillah képp koo xamante ne nii faat nañ ko ci yoonu yàlla man qutila fi sabilillah képp koo xam ne faat nañ ko ci yoonu yàlla fa huwa shahid moom shahid la comme ni ngeen ko wax waaw waaye kaay ma dolli leen kaay ma dolli leen ci waaw leen ci du kooku kese waaw kaay ma dolli leen ndax du kooku kese waaw mu ne waman maata fi sabilillah parce que ki ñu ak ki faatu ci yoonu yàlla xam nga ki faatu ki ñu faat mooy ki nga xam ne dafa xare faatu man maata nag mooy ki nga xam ne leneen a ko faat du dañ koo faat mu ngi ci yoonu yàlla ci xare la dem comme jëlee moom wangeetu ko mu daanu wala mu def accident de voiture fekk ñu ngi ci eh, te toolu xare bi xam nga kooku euh, mooy ki nga xamante ne kooku xam nga kooku kan moo ko rey mooy euh, du noon bee ko rey voilà wala euh, mu nekk fa ñëw fa après feebar fa faatu kooku dafa faatu noonu te mooy amul loo xam ne noon bi da cee da cee participer lu tax moom mu faatu mu ne kon mu yokkal leen ci ne kooku bu leen yaakaar ne parce que du du du ci xare la faatoo rek même bu dee ne ci xare la ñëwoon te ne kooku amul dara jaay martyr aha kay waaw bañ a am kon nag mu ngi noonee waaw waaw mu ngi noonee <laughs> mu ne. ñetteel wa maata fi ta'un fa huwa shahid waaw te képp koo xamante ne nii faatu na ci li nga xamante ne moom lañ naan ta'un muy peste fa huwa koo keede moom shahid martyr la allahu akbar wa maata fil batni képp koo xamante ne dafa faatu ci mooy malade mooy mettitu biir biñ doon wax moom la am fii batni waaw kooku fa huwa shahid kooku martyr la wal ghariqu kilab shahid kooku martyr la mu ne hadis boobu rawahu muslim rahmatullah alayhi eh, imaamul nawawi nag rahimahullah eh, xaw ma lu tax indiwul hadisu jaabir ibn atik bi biñ la doon waxtaan sànq parce que loolu bu ko indiwoon fii moom eh, non seulement day cité fet ba pare lim leen ñoo xam ne wute nañoo ki faatu ci yoonu yàlla léegi après euh, euh, euh, bala ñuy dugg ci taxrij bi nañ def niñ defoon mooy bindoon nañu un deux trois quatre cinq ci xadis bu njëkk bi léegi nañ continuer xool est-ce que am na ku bees ci ñi mu lim fii ci ñi nga xam dañu yor darajaay martyr wala jël ñu ne la lañ jël alhamdulillah kon bi mu leen nee ngeen jàppe hein ne ñooñ ay martyr lañ ci seen biir ñu ne ko yow ndawal yàlla saa salaam man qutila fi sabilillah ku ñu fàtt ci yoonu yàlla fa huwa shahid mu ne leen kon sama xeetu sama martiru xeet de shahidu xeet xeet kon néew nañu léegi mu commencé di wax mu ne <clears throat> man la fii sa ñu laaj ko ne ko kon kan la mu ne kon ki ñu faat ci yoonu yàlla ko gisoon nañ ko mooy wax shahidu fi sabilillah sauf que fii daf ñoo leeralal daf ñoo duggal ci beneen détail boo xamante ne ni dañ ko ciy boole mooy waman maata fi sabilillah parce que en général bu ñu nee shahid mooy ki nga xam ne wax ñu gisoon ne imaamul Buxaari nam bi xilaafil qatiil fi harbil kuffaar wuuteeg ki nga xam ne dañ koo faat fekk dañ doon xareek noon yi yéefiri kon kooku mooy shahid buñ ñu nee shahid kooku en général xel yi ci moom lay njëkk a dem léegi nag kon nañ ci yokk waman maata fi waman maata fi sabilillah waaw fa huwa shahid képp koo xam ne kon kooku dañuy def numéro six mooy ki faatu ci yoonu yàlla ñu tàqale ko man la ki ñu faat fii sabilillah ci yoonu yàlla monsieur X ak monsieur Y la ngi nii ñoom ñaar ñoo àndoon dem ci xare boo xam ne contre yéefar yi ay jullit lañu monsieur X moom li ko faat mooy bi ñu ñëwee ba ci xare bi laata xare bi commencé wala sax bi mu commencé euh, la doon la doon déplacé wu après mu fakkastalu après tànk bi damm wala bopp di daal di dal ci benn xeer mu faat loolu kooku wala mu feebar fa. wala mu daanu fenn après daal di faatu kooku monsieur X loolu la quant à monsieur Y moom monsieur Y li nga xam ne moom moom la def moom noon bi moo ko jam mu faatu voilà xam nga ñaar ñoon kon ñoo ñaar ñëpp ci yoonu yàlla lañ nekk mais kii dañ koo faat kii nag moom dafa faatu te du noon bi mais leneen la kon moo tax waman maata fi sabilillah nañ ko takkaleeg shahid d'une façon général même bu dee moom ci la voilà kon ñu def siis mu ne woon maata fi ta'uni fa huwa shahid moom gisoon nañ ko mooy almatun ki faatu ci peste wa man maata fil batni fa huwa shahid kooku gisoon nañu ko mooy ki nga xam ne moom la almabtun wa ghariq shahid ak ki nga xamante ne moom lay wax naan al ghariq hmm? ki nga xamante ne mooy ki al ghariq mooy ki nga xamante ne nii dafa lap mu ne kooku shahid voilà kooku euh, euh, euh, dafa Ah, kooku aw oh, eh, kii la voilà eh, shahid la ko waaw kooku shahid la Allah Allah Allah léegi ginnaaw lii ñii gisoon nañ ko moom la alxariqu fële ak alxariq kon fii lan moo fi yokk kenn mooy man maata fi sabilillah ñu am siis waaw liñ la doon wax hadith sayna Jaabir ibn Atib bi dañ koy bàyyi bay def recensement bi insha allah bu foofu lay gëne voilà comme que imam indiwu ko nañ ko bàyyi ba àgg foofu après ñu daal di koy gis foofee insha allahu tabaraka wa taala léegi nañu def xool taxriju hadith bi nee kon rawahu ki nga xam ne moom moo ko solo mooy muslim muy al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala al imaamu muslim léegi laaj bu njëkk bi sax loolu dañ ko doon a fàtte mooy est-ce que al imaam muslim kese ko solo ñu ne la bu dee al imaamul buxaari indiwul xadiis bi moom bi indi mooy bi ñu génnoon sànq waaye ki nga xamante ne nii est-ce que ñoom kese la ñu ne la. al imaamu kii Ahmad rahmatullah alayhi eh, moom daal dinay solo hadis bi hmm. voilà moom indi na ko moom waaw <laughs> waaw ci kaddu mu ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma ta'udduna ash-shahid qalu alladhi yuqatalu wala yuqaatilu alladi yuqaatilu fi sabilillah hatta yuqtal qaala inna inna ash-shahida fi ummati idan la qalil al-qatilu fi sabilillah ash-shahid wat-ta'inu fi sabilillah ash-shahid wal-ghariqu fi sabilillah ash-shahid wal-xaaru an dabbatihi fi sabilillah ash-shahid wal-majnuu wal-majnuubu fi sabilillah ash-shahid qaala Muhammad al-majnuubu saahibul janna voilà xam nga kii mooy imaamul Buxaari noonu la ko kii maanaam Euh, kii indeewu euh, ko nii imaam muslim bokk indeewu ko nii boobu lii dañ koy bàyyi bu ñuy recenser imaam mu ahmad moo ko ndee mu ne qaala muhammad muhammad ba mooy muhammad ibn ishaq <laughs> boroom siira bi rahimahullah ndax ci moom la jaar voilà mais bon loolu euh, imaam ahmad kon ci moom kàddu yi la ko indee voilà kanta al imaamu ibnu maaja rahmatullah alayhi moom itam indi na ko waaye moom comme ni imaamu ahmad façon boobu la ko indee voilà waaye foofu donc dane ma taquluna fi shahidi fiikum qaalu al qatlu fi sabilillah qaala inna shuhada ummati idan la qalil man qutila fi sabilillah fa huwa shahid wa man mata fi sabilillah fa huwa shahid wal mabtunu shahid wal mat'unu shahid voilà kon après mu ne wa akhbarani ubaydullah ibn miqsam an abi salih wa zada fihi wal ghariqu shahid moom imaam Ibnu Maaja al-Qazwini ci kitaabul jihaad baabu maa yurjaa fiihi shahaada noonu la ko indi ka imaam Muslim moo indi affaire bi nii eh, ni nga xam ne noonu la ko imaam eh, an-Nawawi indi al-imaamu Muslim mooy xadis bi ñu génn ak bii moom la tegale ci kitaabul imaara xadis boobu la njëkk a indi daal cee teg bii bii baabu bayaani shuhadaa mu ne wa haddathanii Zuhayr ibn Harb mu ne nettali suñu sëriñ bi Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala génn am na 232 am na 234 wallahu ta'ala a'lam qala mu ne hadathana Jarir mu ne nettali nañu Jarir bi Jarir ibn Abdil Hamid ah, ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays ah, ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi Abu Abdillah génn àddina 188 ci wuute bi ci am rahmatullahi alayhi an Suhayl moo ko jëlee ci Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman Abu Yazid al-Madani rahimahullah génn àddina la 138 an abihi Suhayl moo ibn Abi Salih Zakwan mu jëlee ko ci baayam bi Zakwan moom lañ gis ci hadis bu njëkk bi moom moo ko jëlee woon ci Sayyidina Abu Hurayra di as-Samman az-Zayyat Abu Salih al-Madani di borom export génn àddina l'an 101 ci wute bu ci am rahmatullah alayhi Abi Hurayra te gis nañ ko sànq muy al-Hafiz ad-Dawsi yu ëpp lum solo ci hadis yi saxaaba yonent yi lu mu nettali ci hadis moom al-Hafiz ad-Dawsi génn àddina l'an 59 ci li gën qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma ta'udduna ash-shahida fiikum qaalu ya rasulallah man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid qaala hmm? inna shuhadaa ummati idhan la qalil qaalu faman hum ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid wa man maata fi sabilillahi fa huwa shahid wa man maata fi at-ta'uni fa huwa shahid wa man maata fi al-batni fa huwa shahid qaala ibnu miqsam ashhadu ala abika fi hadha alhadith annahu qaal walgariqu shahid mooy ibnu miqsam di abdallah ibnu miqsam muy ubaydillah ibnu miqsam alqurashiyu almadaniyu rahimahullah moom bi mu nettalee hadis bi di wax Suhayl nag ne Suhayl nekk maa ngi waat ci sa baay yow Suhayl kene sa baay di Zakwaan ci hadis bi kene yokk na ci algariqu kene kilab shahid voilà kon nii la ko al imaamu muslim hmm, rahimahullahu tabaraka wa taala indi kon lii ginnaaw taxrij bango léegi beneen njàngat mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi fii hadis bi it imam fi indi ngir leeral ñeneen ñoo xamante ne nii même bu dee tuddaale na leen ñoo xam ne dañuy am darajaay martyr te to xa wuñ ci toolu xare fii ki nga xam ne moo fi bees mooy ki nga xam ne dëgg la ci toolu xare bi te kook moo gën a jege kii sax moo gën a jege ki nga xam ne alqatil fi harbil kufaar ki nga xam ne dañ ko faat ci xare bi nga xam ne moom la yéeféer yi doon xare ji jullit ñi mooy kii moom mu nga woon ca xare ba waaye la ko faat moom nekkul lu jóge ci xeex ci ci yéeféer yi voilà kooku moo fi yokk sinon ñi ci des gisoon nañ leen ci hadis bi ñu génn muy ki nga xam ne mooy ki faatu ci taa'un ci peste muy le pestiféré waaye ki nga xamante ne dafa faatu ci li nga xam ne fii batnin mooy biir bay metti biir buy metti la génn àddina waaye wal ghariq ki lap tamit gisoon nañ ko ci suñu jataay euh, ci suñu hadis bi ñu génn léegi kon mu ngi noonu al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu